mooy mbëkk gi ñuy mbëkk ci loxo nit ñi di nuyu di di teg ci loxo moom da koo gis da koo dund doon ko dénoncer ci téereem boobu a cheikh ah, malik alayhi ridwanul malik mu wa mimma uhdisa fi hadhihi al fi qutrina min al bid'a al qabihati wa min ahadin min as-salaf wala an al-xalaf as-sujuudu ala aydi al-kubaraa'i wal-mashaayix wa qad sarrahat al-aayatu al-kariima bi anna as-sujuuda min xasaa'isihi tabaaraka wa ta'aalaa haysu qaala subhaanahu laa tasjuduu lish-shamsi wa laa lil-qamari wasjuduu lillaah wasjuduu lillahi alladhi xalaqahunna in kuntum iyyaahu ta'buduun allah allah allah a Cheikh Seydil Haaji Malik Si radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa mimma uhdisa fi hadhihi al azmina fi qutrina mu ne bokk na bidaa yi nga xam ne min al bidaa waaw al qabihati mu ne bokk na ci li nga xam ne dañ koo sos ci suñu jamono yii waaw jamono yii man Maodo si radiyallahu anhu waaw ci suñu gox yii waaw min bidaa ci akbar fi bidaaya goo xam ne gu leer naññ la gu fës waaw gu fës waaw gu a fës a fës al qabihati yu bon yi bidaa bu yéesa yéesa yéesa yéesa yéesa yéesa walam yurwata loolu soloo wuñ ko min ahadin ci kenn min as-salafi ci way dawlu yu baax yi du ci yonentaa yonent bay saa saam du saxaabaan yi du seen taalibe du seen taalibe taalibe masula am waaw wala anil xalaf même ñu ñëw seen gannaaw amul solowuñ ko kenn ci ku ñu baax ñu ko doon def mooy lan Malik Seydil Haaji Malik Seydi mooy lan mu ne as-sujuudu ala aydil kubara wal mashaayix mooy ki ñuy sujoot ci loxo yi ñu màgg ñi ak sëriñ si Allah sëriñ bi day tàllal loxoom gaa yi ñëw mbëkk su sujjóot teg seen waaw wala taalibe di ko defante waaw kenn ki day kii ba pare tàllal loxoom di xaar keneen ki def kii def keneen ki def loolu la lay wax mu ne la loolu mooy bidaa gu bon gi nga xamante ne nii dañ koo xewal ci suñu jamono yu mujj yi ci suñu gox yi waaw mun a waqad sarrahatil aaya te aaya bi leeral mu leer nañ alkarimatu aaya bu leer bi bi anna sujuuda kene sujuud min xasaa'isihi tabaaraka wa dafa nekk li nga xam ne ay jagley borom bila la kenn du ko defal mbindeef sujuud kenn sujuud dal mbindeef waaw akbar kenn sujuud dal tabaaraka moom borom bi wa ta'ala mu kawe moom kese lañ koy defal ci ay jagleem la haythu qaal fi nga xam ne moom la wax ci laaya bi nga xam ne moo nekk suuratu Fussilat aaya 37 mu ne wa min ayatihi foofu la tàmbalee aaya bi waaw loolu la aaya bi tàmbalee wa min ayatihi bokk na ci mandarga yi wane kattanu borom bi sañ-saña man naram te moom dong lañ war a jaamu ñàkk koo jaamu ay lor kese lay indi te jaamu ko mooy tariqu saada mooy al-layl wa li mu def guddi ak bëccëg ñuy jàllar ba waaye wa shamsu wal qamar bokk na ci màndargaam yi yu rëy mooy jant bi mu def dant bi taal ko te bu guddee dootoo ko gis mu dem beneen côté ci monde bi wal qamar ak weer wi koy awante ñu koy awante mu ne laa tasjudu lii ay mbindeefam lañ jant beeg weer wi ay mbindeefam lañ laa tasjudu bu ngallaawaay bu leen sujootal mukk li shams yéen ñii sujootal jant jant bi di jaamu jant bi bu leen ko def bu leen toroxlul jant bi jant bi du ki bind waaye mbindeef la wala lil du caagante weer wi bu leen jaamu weer wi bu leen ko sujootal. wasjudu bu ngeen amee kenn ku ngeen di sujootal te moom dong ngeen war a sujootal mooy lillah mooy yàlla ci bépp anamu sujoot alladi mi nga xam ne xalaqahunna moo bind jant beeg weer weeg yooyu yépp waaw loolu nag daa tudd loolu ndax gaa yi leen doon sujootal waaye booy sujootal nit na nga xam ne ka ngay sujootal jarul nga koy sujootal booy sujoot demal nga jullil yàlla demal nga rakkal yàlla mi nga xam ne moo bind kooku ngay wax sëriñ boobu ngay wax. wala sëriñ soosee yàllaa leen bind waaw wasjudu lillahi alladhi xalaqahun yàlla mi nga xam ne moo leen bind in kuntum ndeen nekk ngeen iyaahu ta'budun mu nee moom dong ngeen di wéetal moom dong ngeen di jaamu manoo damay jaamu yàlla ba pare di ci boole sujootal keneen loolu manu la nekk waaw waaw fa in istakbaru loolu la ci teg bu lee nag léeg-léeg nañ na bañ ginnaaw bi nga leen indilee leer lii ne leen bu leen sujootal mbindee ñu continuer dañuy sujootal mindeef ñenn ñi naan parce que ñoom fi lañ ko fekk ñoom diw dañ koy def waxoon naa la bàyyil ñu naan la ñoom diw nga koy def boo ñëwee fekk ñoom ñëpp wax naa la wax ji naan boo ñëwee ci dëkk ñëpp def yaramu neen defal yaramu neen loolu du waxu nit déedéet boo fekkee dëkk bu ñëpp ne du mu yow nekkal nit sol yére waaw yaa ayyuha alladhina ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid waaw borom bi nga xam ne moo ñu wàccee libaasan yuwaari sawaatikum wa riisha wa libaasu taqwa daalika xayr boo ñëwee fenn foo xam ne soluñ yow solul waaw ndax borom bi loolu la ñu utal waaw kon bul taxaw naan ñoom bi woon ko doon def après bari na ñoo xam ne dañ leen di wax di leen tagg sa kanam di leen yokkal naan la am nañ àjjanay kii dara lañ la rawul yaa leen tane sax billahi yaa leen tane bu dee ne ñoom ñu yu ñaaw bi am ñu taxaw yu xotte xormaay sharia bal ñoom ñoo koy alimenté ñooñu yow mi am xorma ba lool xalaat fukk xel xalaatoo ko xel raw fa yàlla ak ku ko mën a jur billahi alladhi illa hu ñun nag da di culte de personnalisme la ñuy def waaw waaye yu'rafu eh, al haqq la yu'rafu al haqq bir rijal walakin yu'rafu ar rijal bil haqq kenn du xamee dëgg ci samp ay nit ba pare ne dëgg ci ñoom kese lay génne waaye ah, góor ñi yàlla yi boo leen bëggee xam dëggu alquran ak na ngay teg ku ci dëppook moom ñu xam ne mooy nitu dëgg ku wuteeg moom ñu xam ne kii daa wuteeg moom waaw loolu la fa in istakbaru boo leen waxee aaya yii ne leen lee sujjóot yi baaxul de parce que borom bi moo ko tere moo la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu mu ne yeneen bi alayhi salaam ndax borom bi xam na ne moom mi wàcce aay yi daa tax gaa xam na ne gaa yi bari dañuy bañ moo ne abadatul awsaan yi continuer ci seen awsaan yi doon jaamu di leen sëggal ñoom Hubal ak Manaata ak Isaas ak Laayila waaw mu ne fa inistakbaru bu ñu rëy rëyloo ne ñoo lànk ndax dañoo rëy yàpp nañ ne walla moom nañ lay ñëwee loo xam ne ay millénaire mais yonent bay saa saam loolu lañ ko doon waxa ah. mais tu imagines ya Muhammad hein paw Quraysh yoolu lañ ko doon wax mais lii nii nga ñu bëgg tere mais suñu maam yi ci lañ ne woon waaw parce que ñu bari loolu mooy seen problème mais ça veut dire que kii daa bëgg a wax kon suñu maam yi liñ ne woon baaxul mais lan nga bëggoon awalaw kaana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la ya'qiluna alxuraan ñaata la ko wax ndax seen bàyyi bu dee noonu lañ nee woon ci biir xamuñu te tamit doonu ñoon xalaat ah mooy dëgg kat waaw fa in istakbaru ma ne bu dee ne rëy rëy lu nañu waaw bañ lànk nga ne leen sujóot yi baaxul kenn du sujootal mbindeef ñu continuer nañu yëpp ñoom falladiina inda rabbik gis nga malaaka yi ne fa sa borom waaw ñoom de yusabbihuuna la moom dong la ñuy sabbal te moom dong la ñuy sujootal bil layli wan nahaar borom bi sa sujoot googu ngay sujoot mu ne la sujootal man kese nga bañ foog ma boole ci keneen walla sax du ko sujootal keneen képp laay defal xamal ne borom bi loolu da ngaa da ngaa foog koo yokku dara yokk ko dara te boo ko bañalee am na jaam yoo xam ne ñoom bañaluñu ko. waaw ñoom yusabbihuna lahu bil layli wan nahar ñu koy sabbal di ko wéetal di ko sujootal guddeeg bëccëg wa hum la yasamun duñu toqi mukk te yéen na ngeen di toqi leen ngeen toqi <laughs> waaye ñëwee duñu toqi mukk lii mooy dalil bi Seydi El Hadji Malick alayhi ridwanul Malik mu ngi mu ne lii aaya bi leer nañ waaw waaw mu ne wa min al ayati al karimati wal hadith allati tastafidu ah anna la dalila liman li ghayri llahi ta'ala mu ne aaya bii ak hadith mooy hadith sayna Mu'adh biñ la fi waxoon radiyallahu anhu bi mu demee yeneen saa saa yónni ko fenn mu dem ñëw ne di sujjóotal yeneen saa saa mu ne ko Mu'adh lii ngay def lan mu ne non damaa dem feekat gis ñuy sujjóotal seen kilifa yi ma xam ne yow yaa ci gën yey ma ne ñu defal la ko mu ne ko déedéet waaw waaw bu daganoon ñuy sujootal kenn may digal kenn mu sujootal kenn jigéen gi laa doon digal mu sujootal boroom këram ndax àq bu rëy bi mu am ci moom waaye nag kenn du sujootal kenn ko dul yàlla yàlla dong la ñuy sujootal loolu leerul am loolu leerul billaahi leer na waaw law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad la amartu an-nisaa an yasjudna li azwaajihinna lima ja'ala Allahu lahunna alayhinna min al-huquuq Allah waaw loolu la kon lii la lii dafa leer waaw lii dafa leer lii dafa leer te loolu daroon Seydina Mu'aaz daroon na Seydina Qays ibn Sa'd radiyallahu anhu mu ne ataytu al-hiirata fa ra'aytuhum yasjuduuna li marzubaanin lahum fa ataytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu lahu innii ataytu al-hiira fa ra'aytuhum yasjuduuna li marzubaanin lahum fa anta yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ahaqqu an nasjuda lak qaala ara'ayta law mararta biqabrin biqabrii akunta tasjudu lahu qaala qultu laa qaala falaa taf'aluu allah <laughs> ha nee na man damaa dem Chine mooy la grande métropole ba yonent bay saa doon laaj jege woon ca kaw Kuufa jege ca l'empire perse waaye ay arab ñoo fa dëkkewul ci satellite ni waa Laxmak waa Juzam mi gisoon ci euh, jataay bee wees ñoo doon satellite waa romain yi doon leen jàppale ñii nag côté Qaysar la waa du côté Kisra Kisra la azimul furs waxoon nañ ko fi hadiisu Seydina Adi ibn Hatim bi nga xam ne gis nañ ko ci Riyad bi fii gisati ko fi waaw radiyallahu anhu bi mu ne bu ko yónnee saa saam ne ko ara aytal xiira mu ne ko gisuma ko de waaye qad unbitu anha waaye nag hmm, nettali nañ may mbiram de aw biha mu ne ko la in talat bika haya yaa ngi fàttale ko lool bu sa fan guddee <laughs> la tarayanna ad-da'inata tartahilu min al-hirati hatta tatufa bil bayt la taxaafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi allah mu ne ko bu saw fan giddee xayira de xaw ma ko waaye ah nettal lañ ma ko de mu ne ko bu saw fan giddee fekk gaa yi ñëwoon doon ko jàmbat moom yeneen saa salaam agression yi mu ne ndaw si dina jóge xayira ba ñëw ba wër kaaba gi du ragal rudut yàlla boo amee leneen lu muy ragal ci marchandise bi mooy till yi nga xam ne yooyu moom ci àll bi la ñuy nekk ci ay juróom yu mu yor mu xaysa ne man nag foofu laa jóge ma gis leen ñuy sujoodal seen marzubaan yi mooy seen kilifa yi quoi ah, mais ma dikkal yoneen saa saam ne ko mais yoneen saa man xiira jóge gis leen ñuy sujoodal seen kilifa yu diine yoo ko wooyu quoi yow nag yoneen saa saam yaa gina yee ci lool yoneen saa saam ne ko est-ce que gisoo boo romboon sama xabru waaw xam nga kooku te ak gën a boppam bu yàgg est-ce que doon nga ñëw di ko sujootal doon sujoot ci sama xabru mu ne ko déedéet mu ne ko kon bu leen ko kon lii yëpp dafa am solo mooy loolu dafa xaram comme lii euh, euh, <laughs> Seydil Hadji Malick wax kon nag mu ngi nii kon mu ngi nii lii dafa nekk loo xamante ne nii lu garaaw a garaaw la waaw waaw waaw waaw li per li li charia permettre fóon loxo waaw kay fóon loxo loolu moom permettre na ko te waxoon nañ la kaw kaw ba moo tax yone ba kaw kaw ba ba ba yone saa saam kiiwee euh, garab gi bam naa ko ku lay seedeel mu ne ko garab gi garab gi ñëw seedeel ko <laughs> garab mu ne ko permettre ma nag ma daal di fóon hein li nga xamante ne nii euh, mooy mooy mooy mooy mooy mu fóon euh, gisoon nañ ko ci jataay bee weesu hmm, bim bi bi mu nekkul lu lay seedeel mu ne ko kii bi eh, garab gi garab gi jóge foofu ñëw julli ci moom seedeel ko mu ne ko may ma kon mu fóon sa loxo wala sa tànk mu permettre ko comme nii rek comme ni ñoom ñu Omar def ak ñooñ waaye sujóot mukk waaw allahu akbar allahu akbar waaw te boobu am na ci riwaay boo xamante ne nii kaw kaw bi dane ko bàyyil ma sujootal la comme ni ma gisee parce garab gi dafa incliné wu mu ne ko baal ma def noonu sujjóot ma sujjóotal la yoneen saa ne ko déet bu ma doon digal kenn ma sujjóot ndaw si laa doon sujjóotal laa doon digal ma sujjóotal soxnaam mais lool daa daganul kër ket ngir ab jaam allahu akbar <laughs> kon al imaam euh, Seydi El Hadji Malick mu ne lii lu tax ndax sujjóot dafa nekk dafa nekk loo xam ne du nekk laa yakunu illa lillah li anna makaanahu min ad-diini aziim lima fiihi min gaayati al-xuduu' waaw mu ne ndax sujjóot du nekk lu dul ngir yàlla ndax bërëbam taxawaayam ci diine dafa mag bu lool ci njomboxtalu toroxtal toroxtu torox toroxlu la te loolu kenn du ko defal ku dul yàlla allahu akbar allahu akbar waaw moo tax mu tekki ne xoolal <laughs> Seydil Haaji ci kanam ci kanam mu ne unzur takfiira sayyidina Ahmad ibn Muhammad Ahmad ibn Muhammad at-Tijaani radiyallahu anhu liman qabbala al-ard bayna yadayhi waaw mu ne xoolal sunu sëriñ kéefërloo gu mu kéefërloo ki nga xam ne lu def dafa ñëw daal di fóon suuf si ci kanamam ñëw fekk ko mu taxaw mu fóon suuf kanam mu ne yow yéefér nga mu ne ko da ngay mu tuubloo ko waaw nu ko tuubaatal allahu akbar mu ne wa fil ifadati al ahmadiyya an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah waaw allahu akbar mu ne moom mu ngi ko waxoon qaalahu li rajulin jaahu yusallimu alayhi fa qabil fa qabila fa qabala al ard bayna yadayhi fa dakarahu wa amarahu bi tajdiidi aqdi nikaah Allah <laughs> non vraiment waa ji ñëw mu ne nekk na ci al ifaadatul ahmadiyya foofu dane ko kafarta weddi nga nekk nga yéefér waxaatal yow da ngay tuubaat waxal ashhadu an la ilaha illa waxal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad sallallahu mooy ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mooy waxaatal baata seede yow moom yé yëpp <laughs> waaw te waa ji daa fool suuf si kanamam ngir màggal ko mu ne ko yow moom weddi nga yàlla duggaatal ci diine ji fàttali ko wax yi ne ko waxal lii ba pare ne ko sa soxna sa nga amoon sa sa sa bi demal nga defar rek yow da ngay dugg da ngay takkaat affaire bi ndax da nekkoon yéefér entre temps wa amarahu mu digal ko di tajdiidi ci yeesalaat aqdan nikaah yi pasu sëybam sëyoon na ko defaraat <laughs> te léemu ngi dikki fayitu rabi bi fii ma yahdi ila léegi nag kon affaire bi leer na ko quoi jaratul ay wax ju bari léegi li ci yéeme mooy lii dafa leer Sénégal nag ñun dañoo nekk réew moo xam ne lii Seydil Hadji Malick doon wax bi mu koy wax jamonoom la ah. moo tax mu ne mbir la boo xamante ne nii ci suñu jamono dañ koo dañ koo sos waaw bokk na ci lu yées yi nga xamante ni wa mimma uhditha fi hadhihi al-azmati fi qutrina min al-bida'i al-qabihati wa lam yurwa min ahadin min as-salafi wala min al-khalaf as-sujudu ala aydi al-kubara'i wal-mashayikh ci jamono waaw mu ne bidaa la goo xam ne dañ ko fee sos waaw gis na nit boo yoree dëgg amul di xool naan eh, bu ma ko waxee incident diplomatique loolu laa lay wax waaye leen waxi caaxaan yooyu am na benn mbir mooy munkar mooy euh, taxyirul munkar gis nañ ko fi gis nañ fi chapitre boo am ni taxaw nañ ci kañ ngay soppi ni ñuy soppee loo xamante ne nii du lu jaadu du lu rafet ak nañ koy defe waaw ka hadis yonent bay saa saa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' ah <laughs> fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman hadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu képp koo xam ne gis nga lu dul noonu na nga ko soppee sa loxo boo ko manul sa làmmiñ boo ko manul na la metti sa xol loolu mooy li gën a néew ci ngëm yàlla waxoon nañ foofu bu leen ne munkar gi nga bëgg a dénoncer gi ngay tere lu baaxul li man naa bi conséquence bu gën a garaaw bàyyi mais ñun fii kenn tollatu fi foofu xam nga am na ay gaa gars yi dañ doon na paate gars yi dañ doon na paate ku wax dëgg ku leen wax dëgg ñu ne dañ lay fekk sa kër tuub looloo duma a def la noonu mais gars yi léegi dañoo xam ne gis nga fii dafa nekk réew moo xam ne bu yoboo nga ut sa doole toog waaw parce que li ñépp bokk nag mënoo ci nekk da ci def lu la neex ba pare naan bu kenn wax bu dee seen yëfi caaxaan la seen biir def leen lu leen neex mais diine kenn ku ko dénoncé dinañ la bantal yow dañuy dénoncé ba mu neex bantal ñu nga seet da nga foog ne on ñun wallahi boo ñëwee di problème waaw gaa yi gis nga biñ xamee loolu ne gis nga fii doole la. nekkuñ réew moo xam ne justice la parce que bu réew la boo xam ne justice moo fiy dox képp kenn ku fi ñëw di di di xoqatal nit ñi parce que nit daa wax dëgg ñu ñëw fekk ko këram nga gis ñu naan ab sëriñ koo xam ne dañ ne sëriñ la waaw moom moo ci incité gars yi ñu dem toj kër jàmbur Sénégal man lool kenn ma ko nettalul booy taay ma leen di suivre wax naa la depuis 2017 suivre tuma parce que taluma yooyu. parce ku nekk ci yëpp yonent bay saa sam yii nii léeg-léeg yooyu dalay tardeel quoi dalay tardeel billahi dalay tardeel léeg man nag bañu ma ci ñi nga xam dañ koy suivre ngir xam ngir tamit di loolu bañalu ko kenn mais man sama bopp laa xam sama bopp laay waxal waxuma ci turu kenn kenn yóbbantewu ma te waxuma pour kenn laa sama bopp laay waxal man sama turu bopp laay waxal la ma ba gis ak yooyu yàgg koo kii dalay tardeel man damay daargal moo tax talatuma leen lu ma ci di nettaliwul nii may waxtaan ak nit wala def kenn dégg ñu koy wax naan sëriñ diw tojaange bi mu wax wala diw li wax diw li wax man du ko yëg wala ma tombe liir ko noonu fenn te bu ma gisee bi rek du ci dugg voilà voilà loolu moom euh, euh, daa leer quoi daa leer man loolu damay gaar del <clears throat> waaw bañu ma nag nit ku ko xool ku nekk ak la ci kii ak la nga xam ne loolu nga ciy bàyyi xel waaw waaw loolu lu am am solo la voilà mooy sëriñ ñoo xam ne toog oh kërug nit koo xam ne nee nañ daa wax ci moom lu ko neexul ay taalibeem dem saccager kër ga ña ko def ñëw di yeesal seenu njëbbal ci moom télé yi di ko wane kenn nëbbu ci dara waaw loolu bu doon réew la moo xam ne daa am yoon sëriñ boobu bés boobu du fanaan këram wala dinañ ko yóbbu justice déglu ji ko ndax ñi def ñaawteef këram lañ ñëw boppam da doon joxe instruction lim def ñaawteef la tudd ak lu la waay man def amoo droit ci réew bu am yoon dem ànd ak sa groupuscule dem ne da ngeen di toj këram da ngeen di nàngam këram. loolu mooy anarchie mooy lu ay neex def du nag mbir mi du rafet parce que diwo ko def boobu ana benn bi nga xam ne innamal mu'minuna ikhwa an-naasu min jihati al min jihati al-ansaab sawwaa'u abuhum aadamu wal ummu hawwaa'u anamu kon ñun ñëpp ay doomu aadama la ay jullit lañ al muslimuuna tatakaafa'u zimmatuhum la yonente bi saa saa wax ñoo yem amul ay musulman de seconde zone kon loolu la ana ana loolu ñoo xamante dañuy nekk réew boo xam ne bu dee ñoom diw lu leen neex def buñ defee lu dul yoon garaawul par ah sa ñoom diw loolu la yonente bi saa saa doon wax ci hadiis bu siiw bi innamaa ahlaka allaziina kaanuu min qablikum izaa saraqa fiihim ad-da'iif tarakuuhu wa izaa saraqa fiihim ah alsharif ah aqaamu alayhi alhadd waaw innama ahlaka alladhina kanu min qablikum idha sariqa fihim ad-da'if waaw gaa yi di dikkante li alakoon ñi leen jiitu woon mooy idha sariqa fihim ad-da'if bu dee koo xamante ni moo ci baa peuple bi la bokk ah, moom moo sàcc nga gis gaa yi di jóg ah Euh, non euh, euh, Sharif ñu bàyyi ko ah, ah, kooku doomu ministre la kooku mooy ah, ah nangam ak nangam ñu ba ko waaw waaye bu dee koo xam ne moom moom dara fii kooku moom sa waay gaa yi teg ko ilaa saraqa ilaa saraqa saraqa yasriqu fiihimu dha'if ñu bàyyi ko bu dee koo xamante ne nii nag. sharif ku ñu bàyyi ko waaye bu dee koo xam ne ku doyal la lool gaa yi commencé di ko teg pen yi di jaay ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo intransigeant loolu la mooy waroon deme mais comme que demewul noonu gaa yi léegi dañoo xam ne fii gaa yi ay nit lañ ñuy ay nit waaw te comme ça fa mbaxane waroon a doone benn nekkoon fa benn daa jeng ci ñenn ñi waaw ñenn ñi moom daa jeng ci ñoom ma xam nekkawul foofu benn ci ñëpp waaw bi ñu xamee loolu la gars yi léegi dañoo xam ne affaire bi lenn la fii moom bu yaboo moom bu yaboo bu yaboo euh, euh, ma xam foofu benn ko ci ñëpp sa waay jël leen seen matuwaay waaw ku ñu dëkku nañ la fekk ba pare waaw la ma benn waay waxoon demee Sénégal naan gars yi ñuy naan dañuy tëkku Cheikh ah, Cheikh ah, Ahmad Khalil ci euh, euh, Cheikh Khalil Lo Ibrahima Lo <laughs> ah kon comme dem bi moom saay affaire jaayante doole la mboolem jamaat Ibaadu Rahmaan yi daa di dajaloo dem ngaabu dëkkum maamam maamam moo doon ah, Cheikh Cheikh Dame Abdourahman mi doon jàngal doomi Sëriñ Tuubaa yu radiyallahu foofu mu am daara gaa yi fa lañ dem di xaar gaa yi gaay yi koy tëkku gaa ba ñëwee gis leen <laughs> dañu def demi tour boobu la leen gaa yi ak tamit démonstration de force yi gaa yi def ne après kon nag groupe bu nekk léegi loolu la foog nga wane say biceps say triceps ba xam ne gaa yi nekkoon ku wax ñu ne ma ne kon ba fi yoon sa way bu yeboo nga pare ñenn ñi moom seen goon lañ yor waaw walla am na ñoo xam seen pistolet lañ yor boo ko ñëwee naan dañ leen di kii dañ la koy dëbb te loolu lépp lu ko wane réew moo xamante ni mbaxana bu nekkawul yoon fa mu war a nekk yoon waaw ñuy def lu leen neex léegi nag loolu du tee di ñu wax dëgg waaw xam nga lii Seydil Hadji Malick di wax radiyallahu dafa leer nañ ta leer man manuma ne ah xam naa ko waaye suuf ko man dama def tiijaan yi ah bu ma ko waxee tem am ñenn ci dëkk bi jàpp ne ñoom laa ci jubloog nangam ngir acheter la paix sociale la paix social kenn du ko acheter ci loo xam ne borom bi lool sirk la kenn du ko defal loolu yàlla lool kenn du ko jënde naan ngir jàmm loolu du jàmm loolu musiba la tudd waaw waaw dénoncer li ñu war a dénoncer léegi nag fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur parce que leer na ma ne ñu bari dañ cee xamul dara ba suñu dégg loolu dañu nit a bañ bokk ñépp di ko def sans exception ñépp di ko def jàpp nañ ne sax lii wane ne yow mii ab taalibe nga foog ngay def lool ku ko deful sax gars yi dañ xoolaat waaw boo ko deful ñaan eh doo ko def yow ah sujootal doo sujoot baax na ba baat bi ñuy utiliser c'est grave doo yàlla la ñuy sujootal waaw waaw la ma benn mbokk waxoon tamit mu ne ma waay waaye ji xaw ma kan di nuyu sama doom ji naan ko ay doo sujoot ma ne ko eh bu ko waxat yàlla si ñuy sujjóotal mën a ko wax nga dëgg waaw bu ñëpp meloon ni yow léegi affaire bi gaa yi xam seen bopp waaw wala yaalu billah parce que dafa lawal lawal law ba jàpp ne lii la alors que lool neen la Seydou El Hadji Malick ngi di ko wax dafa leer naññe amul nag man communauté bii laa bokk non non dëgg-dëgg la l'islam bi ñun ñëpp a ko bokk amul tariqa ku bëgg ñu balaak la nga yor nekkal seen néeg ngeen def leen neex mais ci biti nga nekk fii di xotte xormaay sariya dinañ ko leeral na leen naqari après mais dëgg ji dina dégg ba ngeen ñi leer na ma ne dañ koo xamul dañoo gis ñëpp di def mais bu ñu xamoon ne lii baaxul dinañ commencer ñoom di ko baax même bu dee sëriñ di woon koy def mais leeral leen ko ci alxuraan comme lii Seydil Hadji Malick def radiyallahu anhu pourquoi du ñu ko def pour acheter la paix sociale waaw ah dëkkub jàmm la nangam jàmm mooy ñu doxe lii dëgg mooy ñu doxe waxante watawaasaw yonen borom bi na ne wal asr inna al insana fi xusr illa alladhina waaw waaw ñépp a ngi ci pertaange toroxtaange pertaange ba mu des ñi nga xamante ni illa alladhina amanu ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñi nga xam ne ñoo gëm tey jëfe-jëf lu baax watawaasaw ñuy dénkante waaw bi sabri ci bil ci dëgg waaw soppante nañ lool nawante nañ waaye nag ah bu ma gisee sama benn mbokk nag di def lu dul noonu naa ko laay biir te yàlla tax dara laa ci bëggul waaw jënduma ci dara bëgguma ci benn notoriété dama leen di wax rek li yàlla bëgg ta li nga xam ne mooy jàmm ñëpp ginnaaw bañ nekkee jullit mooy doxe li yàlla wax waaw nga laay biir ko moo xam xaadir yi la moo xam tiijaan yi la moo xam sa euh, euh, naqshbandi la moo xam ibaadu rahmaan la moo xam nu man di doon sama yoon newu ci bu defee lu dul noonu man dama koy laay biir sa yàlla tax waaw laay biir nag foofu laa man a yem kantaa dina doxe li ma koy laay nekkul samay loxo waaw lasta alayhim bi musaytir waaw borom bi deful ñu nekk seen musaytir tiim leen tiim seen doq yor dee ne par force deen koy doxe loolu du ñun waaw waaye nag ballighu anni walaw walla yonent may saa saa waxoon na jottali leen ma même bu dee benn laaya waaw kon nag loolu lu ama am solo la lool masala la boo xam ne bu ama am solo ci wal wii nga xam ne ci lañ nekk di tëje bunt bii nga xam ne mooy façon ay fóon li nga xam ne mooy loxo wala yu mel noon yooyu yëpp dagan na waaye kanta sujjóot ci loxo loolu moom dafa xaram waaw waaw dafa xaram ndax kenn du sujjóotal jaam ki ñuy sujjóotal mooy allah alladi xalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun